baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim walladina yumassikuuna bilkitaabi wa aqaamu alsalaata inna la nudiicu ajra almuslixiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala du wax ci laayab téeméer bi ak juróom-ñaar fukk mu ne walladina ak gaa yi nga xamante ne nii kantaan yi nga xamante ne nii yumassikuuna bilkitaab ñoom ñooy jàpp-jàpp wu dëgër ci li nga xamante ni mooy téere bi muy téere bi ma leen wàccee wuuteeg ñi nga xam ne ñoom la limoon ci moom la tuddoon ci laaya bii ñu génnoon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gaa yi nga xam ne ñoom dañoo doon donnoon téere ba waaye di ko jëndee li nga xamante ne nii mooy arada hada dunya poñeetam li nga xam ne àddina gu jege gii mooy yii jege yii daal mooy ñu jënd ko seen diine ak li nga xamante ne mooy njàngaleem téere boo bële di tawra waaye tamit ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo donn alquran ji di ko jënd li nga xamante ne arada hada dunya di ko weccoo li nga xamante ne mooy lu dége lii ta gaaw a jeex kon nag loolu nag ginnaaw bi mu waxee seeni mbir mu ne walladina mu ne nag kantaa ñi nga xamante ne nii dañuy ngoy te jàpp-jàpp bu dëgër bil kitaabi ji téere bi di respecté di tënku ci li nga xam ne mooy ndigal yi tey sori li nga xamante ne nii mooy tere yi wa aqaamu salaa dañu taxawal li nga xamante ne mooy julli inna la nudiyu ajral muslihin ñun borom bi tabaraka wa taala ñu mel nii moom nañu xam ne inna la nudiyu ñun nekkuñu fi di nekk ñoo xam ne dañuy sànk de ajral muhsinin al muslihin li nga xamante ne mooy payuk ñi nga xamante ne ñooy raw yiwénal tey def lu baax léegi nag mu dikkaat nag <clears throat> di wax nag ba léegi naan ci wa histoire wu xaar xabaaru li nga xam ne nettali waa banu israil ba léegi yi nga xam ne mooy fay seeni jaar-jaar suñu boroom ne wa id fàttalekul yow rasulullah sallallahu alayhi wa <clears throat> waaye wa id fàttalekul yow jullit bi ba nga xamante ne nii nataqanal jabal ci lañu yëkkatee nga xamante ne mooy montagne bi la suñu boroom daal di déjjati fawqahum mu tiim leen seen kaw nag ka annahu la mu mel ni benn niir boo xam ne daf leen a tiim mooy tiim leen nan lañ defoon suñu boroom doon leen wax nii naan wazannu annahu bi bihim ñu am njortu am ñu ne ñu am yaqiin xam ne bés buñ deful lii leen boroom bi bëgg a wax mbir mi da koy rotal seen kaw leegi mooy montagne bi lay bàyyi mu daal di daanu ci seen kaw de lan la leen boroom bi doon wax nag ne ne leen nag xudu ay wa jël leen ta ngoy jàpp leen ta respecté li nga xamante ne maa aataynaakum li nga xamante ne moom lañ leen jox de bi quwwa jàpp leen doole téye téere bi li ma leen fi digal na ngeen ko gaaw doxal léegi wadkuru ma fi te dee leen tudd li ci ne di ko jàng te di ko jëfe walla di ko fàttali nit ñi di ko jëfe yéen di ko jàng la'allakum bu ko defee tattaquuna ngeen mën a am ragal yàlla ci jëfe gi ngeen koy jëfee lii nii borom bi tabaaraka wa taala day wax bi nga xamante ne ni waa banu israil alayhi salaatu wassalaam ci la leen Seydina Muusa indil tawraat gaa yi moom bañ koo doxe waa voilà ne wax yow way tawraat yan te kat borom bi defal leen ci comme li mu waxoon ne nekk na ci hudan seenu njub ak yërmande gaa yi nag ne doxaluñ ko ñu bari ci ñoom suñu borom tabaaraka wa taala daal di yëkkati benn montagne la daal di yëkkati ba ci kaw mu tiim leen ne leen nag ay wu doxe leen li ci ne léegi nag ci la ñu wommatoo nga gis ne ñooñu moom lan lañ gëm mooy li nga xamante ne nii mooy jalaalu rabbil alamin mooy borom bi majesté de borom bi fokk muy feeñ di feeñ ci ñoom di leen ko feeñal ngir ñu mën a gëm loolu nag mooy li nga xamante ne nii nag daxu baaxul du tout voilà mooy lii daanaka ñoom bu du lool lool doonuñu woon gëm mu ne nag léegi kon jàpp leen ci par force bu ko defee même buñ la forcer ci diine ba nga dugg loolu noonu wala nga jëfe yenn yi boo demee ba ci biir moo tax di nga ca gis loo xam ne day tax mu sax sa nga xam ne lii mooy dëgg moo tax mu ne la lakum bu ko defee tattaqu na ngeen ragal yàlla léegi nag mu ngi waxaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba léegi mooy way fàttalekul axada bi nga xamante ne ci la jël rabbuka sa borom min bani aadama ci doomi aadama yi alayhi salaatu wassalaam min ca seen diggal ginnaaw ya mooy seen diggu ginnaawu baay ya ba nga xamante ne nii ak seen maam aadam alayhi salaatu wassalaam zurriyatahum ña nga xamante ne ñoo waroon a judd ci ñoom ñi ba addinay tukki mooy lan wa ashhadahum ba ca aalamu zarraat nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala foofule nga xamante ne la cosaanu maam aadama yépp alayhi salaatu wassalaam la daal di nga xamante ne seen maam yeeg seen baay yeeg ñépp mu daal di leen seedeloo wa ashhadahum daal di leen seedeloo ala anfusihim ci seen kaw bopp ñu xam ne leen lii leen boroom bi waxoon ne seedeel leen seen bopp yéen ñépp alastu bi rabbikum moo ndax nekkuma man man duma sama seen boroom bi nga xamante nii ar-rububiyya man la man nañ do dong lañ war a jaamu tamay seen borom de qaalu balaa léegi nag ñépp waxandoo ne balaa de mooy pacte bu rëy ba ne balaa aha kay léegi am ñu ne fii la yem voilà balaa mooy waxu doomu aadama yi keroog bi nga xam ne ci la borom bi di jël kóllëre ga ak ñoom moom lay wax fii nii am ñu ne fii la seen wax yem nañ ne balaa ka nga xam ne ñoo ci gëm ñoo njëkk wax. waaye ñeneen ñi nga xam ne gëmuñu ñoom dañoo wax balaa waaye nekk ñoo xamante ne mbir mi neexu leen mooy yéeféer yéeg ñi nga xam ne ñooñu ñoom ñu ne balaa léegi am ñu ne fii la seen wax yem suñu boroom nag ne shahid naa ne ñun boroom bi tabaaraka wa taala seede nañ nag te seedeloo naa te sañu mal sama malaaka yit seede nañ an taqulu ngeen bañ a wax yawmal qiyaamati bés pénc bu taxawee naan inna ñun kat borom bi tabaaraka wa taala kunna nekkoon nañ an hada ghafilin mooy ci lii nii que ne seede woon nañ noo loolu ñun dañ cee yëgadi quoi déedéet borom dina nag seede naa kene yéen a ne balaa du yéen a d'accord ne maay seen boroom kon nag man ngeen war a jaamu ba ni ngeen xam ne ci ngeen di faatoo du yéen a ko wax yéen a ne balaa man nag seede naa loolu nag ngir yawmal qiyaam ngeen bañ a ñëw naan borom bi ñun dañoo yëgati woon ci loolu loolu benn wax la. <laughs> am ñu ne noono lii la alastu bi rabbikum bi leen ko seen boroom waxee ndax yéen ma seen boroom xaalu balaa shahidna dañu ne ah kay naa ñun de seede nañ ne yaay suñu boroom kon nag suñu boroom nag ne comme que seede ngeen nag man boroom bi tabaaraka wa taala dama leen a xamal lii an taqulu ngir ngeen bañ a wax yawmal qiyaamati bés pénc naan inna kunna cay ñun dañu new dañoo nekkoon ana ci pacte bi yëguñu ko woon de gaafiliina dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ cee yëge di de mu ne aw taqulu wala boog ngeen di wax wala yéen daal lan ngeen di wax lii ngeen di wax di joxe ngànt bu ñu leen nee aywa mooy benn ngeen naan bon c'est que borom bi ñun daal bon yow ñëw yow mal qiyaam naan non c'est que borom bi ñun xamuñ la woon ne yow lañ waroon a jaamu quoi même bu dee nee woon nga ne way alastu bi rabbikum lool amoon na waaye ñun fàtte nañu ko ndax loolu lu lu xewoon la moom la borom bi di wax nii nga xamante ne nii ca alamu zarra nga xam ne zarraat foofule borom bi tabaaraka wa taala daal di jël pacte ci ñépp ne leen ndax duma seen boroom de gaa yi ne ko na am kon nag mbir maa ngi noo nële léegi nag suñu boroom nag ne dama leen koo yëgalaat fii ngir ngeen bañ ko ak loolu waxoon leen ko ba ngeen ne balaa ma see ne seede ngeen ngir yawmal qiyaam ngeen bañ a wax lool wala boog aw taqulu wala da ngeen di bàyyi ba yawmal qiyaam ngeen ñëw naan bon borom bi tabaaraka wa taala mooy première ngànt bu ngeen naroon a joxe loolu du mën a tey nekk ndax borom bi xamal na leen ko ngir bu ëllëgee ngeen bañ a wax ne ñun yëguñu ko woon daal dañ cee di woon aw taqulu wala ngeen dem ba yawmal qiyaam di wax naan innama ashraka baauna waaye borom bi nag da xam ne nag boo gisee nag ñu dee ci kéefër nii doon la bokkaale mooy innama dëgg-dëgg ashraka dafa bokkaale wana ba una suñu bàyyeeg suñu maan yi min qablu lu ñu jiitu woon de wa kunna dhurriyatan min ba'dihim te ñun nag bon aw seen descendance rek lañ woon seeni sët lañ woon daal waa léegi daal dak la nga xam ne nag moom lañ ñu tëraloon nag ñu fekk leen ci nag ñun lool kese lañ topp daal lool daal lañ roy lool daal lañ doon xeeñcu da moom lañ topp ne way way borom bi tabaaraka wa nag ndax tey dag ñuy alak ndax tey dag ñuy mbugal teg ñu ci li nga xamante ne mooy sawara bima fa'alal mubtilun ci li nga xam ne ñu doon neenalkat yi ci suñu maam yeeg suñu baay yi nga xam ne ñoo neenaloon jaamu la ñun ñu ñëw fekk leen ci xamuñ ni demee ñu topp leen rek est ce que yow nag dag ñuy jàpp te di ñu teg daan ci loo xamante ne nii mooy yow suñuy maam daal moo defoon ñu ñëw ñu ñëw topp leen ci seeni tànk loolu ndax loolu nga ñuy mbugale yow borom bi tabaaraka wa taala loolu nag layu fóola la waxu dara moo tax mbir mi naan lii laa fekkoon diw di def déedéet da ngaa war a xool est ce que diw moomu lool mu doon def dëppoon nag alxuraan dëppoon ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moo tax lii manuñu ko laye parce que ñoom ci seen bopp bu ñu waxee lii borom bi ne waaye yéen du alastu bi rabbikum ba ma leen ko waxee yéen ñépp ne balaa te loolu man yéena ne woon balaa shahinna aha kayta seede nañ kon nag tey manu ngeen a ñëw di laye naan dañoo fekkoon suñuy baay wala suñuy maam ci lu bon mooy loolu moom du ngeen ko mën a laye moom ndax yéen ci seen bopp nee woon ngeen ne caa foofale ba ma leen seede woo ngeen ne woon balaa shahin naa kon bëgg ñëw naan suñuy maam lañu fekkoon ak suñuy bàyyi ci aw yoon daal ñun daal ñu topp leen muy li nga xam ne daal moom mooy mooy li gën a siiw adage bi gën a siiw mooy li gën a siiw daal lu gaay di tontu daal mooy daal inna wajadna abaana googale dañoo fekkoon suñuy bàyyi ak suñuy maam daal ciw tëralin te nag ñun ci seeni tànk daal muqtaduna moom lañuy xeeñu di ko di ko roy suñu borom ne ne loolu nag lii lépp lii dama leen koo defaloon foofale defoon leen seedalooloon ngir bu ëllëgee kenn du mën a lay lay bu mel nii layu caaxaan yu mel nii suñu boroom tabaaraka wa taala ne kon nag mbir mangoog mu ne wa kadhalika naka nii nufassilu la lañuy nekke ñoo xam ne dañ lay leeral di la teqantal al aayaati laaya yi wa la'allahum ta bu ko defee yarji'una ñu mën a dëpp ci seen weddi yàlla gi ñu nekk de bu ñu ko yëgee xam ne ah amuñu lay de bu ëllëgee